ñun ñëpp nag d'une manière générale bu ñu amee lu ñu lënt suñu bopp dañoo war a dellu farudduhu ila allah wa ila rasul bu ngi dara lëntee ci seen bopp dee leen ko delloo kan ci yàlla ba leen koy delloo ci alquran bu dee man aw ma possibilité alquran la fa la la ma ma jëfandikoo àtte ya ma seet koo xamante ne nii man na ko fa alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun ma laaj boroom xam-xam yi ñi nga xamante ni ñoom am nañu ragal yàlla yaakaare laa leen ko loolu lañ laa leen xame ci waaw ma laaj leen ngir ñu leeralal ma li alquran wax ci masala bii nga xam ne lënt na ci man wala lii nga xam ne xaw ma ko Seydina Omar bi affaire yi lëntee ndax yeneen saa salaam daf koo yónnee xariir gi ginnaaw bi mu ko ba mu waxee la mu wax dafa daw si ngir leerlu mooy ñun tamit bu dee dañoo am loo xamante ne nii dañoo lënt bunt bi mooy yonent bi alayhi salaam te boo amee bunt bi bu ko fi bàyyi di dem ay intermédiaire mooy hadith yonent bi alayhi salaam jàngaleem alquran ak sunna mu ngi nii bu ñu ko fi bàyyi di laaj koo xamante ne nii moom li ñu ko xamee mooy ay waxi xalaatu boppam waaye je pense que man yaakaar naa ne bon dara waru cee nekk ah ndax xéewal la koo xam ne yàllaa ko wàcc ah wax yooyu nga xam ne du waxu boroom xam waxu waaja buy magu-magu lu tax xamul dara waaw ndax loolu waxu boroom xam ay yaakaar waa yàllaa ko wàccee nangam nangam mbaam du yàllaa ko wàcc ah, mbaam xuux kan moo ko kan moo ko defar du yàlla moo ko bind waaw est que après day tax ñu ne waaw kon mbaam wuude dara waru cee nekk ndax yàllaa ko bind comme ni ngay dégg ñu xamul dara naan la bon musique moom ay tabalaaki ay riikeeg yooyu war la nekk dara ndax bant bi walla ci garab la jóge nangam ak nangam ndax di mooy loolu nga xamante ne nii da nga koy dégg rek tax sa sa xar kanam ak say nopp di di jooy waa waaw <laughs> eh, mais waxulam daala ne da ngay dégg ñuy jéem wax ci wax lu ci diine koo koo dégg mu wax noonu mooy ko xamul dara waaw xamul dara ci wàllu diine kon loolu boo amee lënt lënt nga ñëw moo la Seydina Omar dafa daw te loolu dafa dafa ràññee waroo toog ay lënt lënt loo xam da nga koo war a jëfe nekk ci sa diine nga toog noonu di noppaale waaw di noppiwaaleeg moom ah déedéet da ngay dem leerlu mu dem leerlu yeneen saa saa leeral ko ne ko déedéet joxuma la ko ngir lii waaw loolu dañ ciy jànge ne nit ko obligé wul saa booy joxe kadoo nga wax ka koy jox li tax nga jox ko waaw yeneen saa saa koo jox tawaxu ko lan moo tax waaw ba mu ñëw euh, euh, leeral li leerlu mu daal di koy leeral kon loolu lu ama am solo la loo xamante ne dañ ko ciy jàngee bu lënt lënt amee demal ki ku ko mën a yëkkati soit jàngale yeneen saa saa directement nga man ci accéder wala manoo ko nga jaar ci boroom xam-xam yi nga xam ne ñoo amul ragal yàlla mais pas koo xamante ne xam na waaye waxewul xam-xamam ay bànneexu boppam ak bànneexu kuréel ba mu bokk kese lay waxe kooku moytul ma waajoo jële dawal ba ngay amee tànk balam la alak kon loolu lu am am solo la léegi nag mu des tamit beneen affaire côté jàngalekat bi tamit di taalibe bi bu ñëwee eh, yow itam man nga koo leeral da nga koy leeral boo ñëw eh, lëkk luñ tam mu ñëw di lëkk ñaar ko waa yow eh, loo ciy laaj déedéet yonent saa salaam daa ñëw leeral ko ne ko doxu ma la ko ngir nga sol ko waaye li tusiba minha ngir nga man cee ngir nga man cee jote dara voilà kon loolu tamit. lu ama am solo la kon loolu dañuy gis ne kon kado nit dina ko joxe non seulement pas pour waa ji sol comme ab yére ngir mu sol ko voilà loo xamante ne nii daf xaram ci moom loolu moo tax or kenn manu la ne boo takku or ci góor daal xaraam kon góor waru la yor kenn waxu la loolu ah waaw parce que mën na koo jariñoo yeneen façon jariñoo te loolu gisoon nañ ko bi ñuy gis al masala yooyu waaw waaw seenu or sax nit góor mën na koo am ba pare daal di koy xóoyal waaw ko boo xam ne du pour jigéen gaa nee nañ pour góor la mu jël ko xóoyal kenn doo ah yow boo ko amee mooy mu xóoyal ko du ko takk nag mu xóoyal ko ba mu nekk or mu daal di koy jëfandikoo wala mu jaay ko wala nangam voilà kon loolu euh, tamit c'est la même fii mooy xarir duñ ne xaraam na ci góor mu koy sol euh, lu dut ci darura ñi nga xam ne ñoo ne darura comme ñu ko gisoon ci masala yee fàttale ko kii bi ñuy tàmbali wala ñi ko joyal te ne euh, permission ba yeneen saa sam joxe woon Seydina Zubayr ak Seydina Abdurrahman ibn Awf seen jagle la woon loolu selon li nga wax waaye mooy duñ ne xaraam na kon góor mënu la yor sooy man naa yor sooy mën naa yor ay piisu sooy te mën na ko jaay commerçant bi mën na ko jaay waaw mën na ko jaay te bu boobaa mooy duñ na ko yee eh, kaay <laughs> léegi nag képp koo nar a jaay sooy bi na nga lijjanti ba mu leer nan la koy doyee parce que nit ki man na ko jënd ngir ay soxnaam ngir loolu ngir ñeneen te yeneen saa sax loolu daa jox Seydina Omar joyal ko leerul ko dara daf koo jox ba moom moo daw si wax Seydina Ali ibn Abi Talib Seydina Usama radiyallahu anil jami' amul kenn kum ci jox ne la lii wa tax waaw da ñëw da ko solee ba wax mu ne la mu door la leeral waaw moo tax dugg ci lañ bët yooyu bon il faut mu leer quoi non mooy bu dee mbir mi euh, te lu ëpp ay jigéen a sol loolu tamit euh, al euh, kii de bon yi lu am solo attention parce que bu dee ne dañuy xool al al al hukmu lil ghalib bu dee réew la moo xam ne wala gox la boo xam ne daanaka xam nañ ne sooy moom jigéen ñi ñoo fépp luñ koy sol ku ñëw di ko jënd ci man man commerçant bi obligé wu ma nekk di lëñ bëtu naan di laaj waa ji bon yow yow boo ko jëndee sax loo koy doyee déedéet loolu damay may ñëw jaay parce que wal al hukmu atte bi lil lil ghalibi ci li nga xam ne mooy li ëpp lay tegu wan naadiru li nga xam ne daa raar laa ma la amul at waaye bu dee nag ñooñu dañoo xaw a xaw ma lu leen dal daanaka góor goo gis loolu lay sol ay sooy la ñuy sol ñoom ñëpp luñ koy sol daanaka jigéen ñi doo gis lu raar ngay gis ku koy sol bu boobaa moom góor bu ñëw di ko jënd si bu boobaa man nga loolu ci boppam dañ daan la c'est le contraire da nga koy laaj da naan ko sawaay ah mbaa du pour nga sol ko la. bu la nee waaw nga ne ah déet man nag moom manuma la koo jaay voilà c'est ça c'est ça parce que ñi du ñëw rek ci kaw ne la euh, bon léegi yow bu ko jaayee ci du tout day parce que bu boobaa man nga di laaj bu sama soxna yi laa ko jox waaw kay boobaa nga doog ko jaay bu dañu am benn kii quoi sama gars yi hmm, waaw léegi bu bëggoon non bu boobaa da naan man du ma ko jaay ah waaw yow doo ko jaay. kon loolu lu am am solo léegi am na beneen mbir boo xam ne lu ñuy jàngee ci hadis bi la bu am am solo mooy eh, eh, eh, Seyna Ali Seyna Usaama radiyallahu anhuma mooy daalibi bi daa war a muus waaw <laughs> léeg-léeg du ngir nga xam xaalu sëriñ bi ak li gërëmloo sëriñ bi ak li ko gërëmloowul du rek foog mu wax Seydina Ali radiyallahu anhu nee na bi ma ko solee génn damaa xool fa araftu fii wajhil ghadab bi ma solee yére bi ma yeneen saa salaam yónnee compagnie ah yeneen saa salaam naka laa ko xool laa xam ci xar kanam que ne mer na Seydina Usaama it naka noonu <laughs> waaw mooy nit da ngay muus taali bi day muus waaw du rek yow il faut ñu lay wax tout le temps naan la lii léeg-léeg yaay war a ah, lii de sëriñ bi kontaanu ci ndax li ma xoole moom. maa ngi doon def lii mais dafa dafa bàyyi li muy def na ma jàkk di ma xool xool boo xam ne yii xaaral leer na ma ne def naa li may def du noonu moo tax bu xel ngay def lu dul noonu ñu xool la xool boo xam ne leer na la lii day wax nga continuer comme ni ko ñenn gone yi di defee nga xam ne amuñu xel ñenn ñi te ràññee nañu wala di tay taylu sax tay taylu la gën a doon ci ñenn ñi gis ne nga xool leen xool boo xam ne xam nañ ne li ñuy def baaxul ñu xool la gis la nga xool leen ñu continuer waaw loolu nag ak ñàkk xel rawatina ki nga xam ne mooy kiy jàngal ki jàng taalibe bi lool dafa war a ràngoo loolu di xool xaalu sëriñ bi moo tax Seydina Ali ibn Abi Talib taala anhu wa arda mu daal di wax loolee ne ah ma xam ne leen saa salaam nii kat <laughs> ah loolu gërëmu ko de waaw léegi nag ah. Euh, euh, hadis bi bon lu gën a amati solo loolu tax ma fàtte ko mooy que ne day wane ne sooy bu xaraamee ci góor ñi dagan na ci jigéen ñi moo tax yeneen saa ku ci nekk mu ne joxuma la ko ngir nga sol ko waaye ngir Seydina Ali mu ne ko séddale ko sa jigéen ñi Seydina Usaama mu ne ko ngir nga séddale ko it si soxna yi si jigéen yi. kon loolu mooy dalil bi gën rëy tamit bi wane ne kon sooy bu xaraamee Abdullah ci góor ñi nekk na loo xam ne lu dagan la ngir jigéen <laughs> moo tax Seydina Abdallah ibn Amr radiyallahu anhu ne bu ma solee yére bam solal ne saa saa ne yow xanaa sa yaay moo la solal lii <laughs> ndax seenu taar la taaru jigéen ñi la <laughs> moo moom moo la wax nga sol ko <laughs> voilà voilà kon euh, euh, euh, loolu it lu am am solo lañu fiy jànge mooy euh, loolu nañ ciy bàyyi xel waaye beneen ñu ciy jànge mooy li Seydina Omar def daal di koy yónnee benn mbokkam boo xam ne mushrik la mooy dañu ciy jànge ne jokku sa mbokk mi nga xam ne mushrik la loolu du jullit euh, wala koo xam da nga koo xam euh, sa xamee la moo xam yéen a bokk fu ngeen di liggéeyee wala am na daal benn lien bu ngeen am mais du jullit chrétien la wala yahuud la wala animiste la wala yooyu nga nga jël loo xamante ni cadeau Euh, nga jox ko kado loolu lu mën a nekk la moo tax Seydina Omar radiyallahu anhu dafa jël mbir mi fa ahdaha Omar Seydina Omar daal di koy jox daal di koy euh, fa kasaha Omaru axan lahu mushrikan bi Makka daal di koy yónnee benn mbokkam boo xam ne mushrik la boo xam ne Makka la nekk léegi nag fii benn affaire dafa am nga ne ah <laughs> bi moom mën nañ ko ko yónni mu daal di koy sol te bu boobaa xanaa kon loolu day dëgëral wax xani fay yi rahmatullah alayhi nga ne ban wax ay gisoon nañ ko fi de halil kuffaaru muxaatabuna bi furu'i shari'ati am la waaw est kuffaar yi muy yéefér yi ñoom dañ leen di adressé parole daal di leen atte ci euh, yi nga xam ne ñooy carifi sharia yi waaw mooy est-ce da leen a concerné bu julli jotee yéeféer bi nga xam ne julliwul allaaxira buñ koy mbugal dañ koy mbugalaale le fait que julliwul wala ñàkk gëm yàlla am gi rek doy na loolu lañ koy mbugale waxoon nañ la waa jamaahirul ulama min al malikiyati wa shafi'ati wal hanabila rahmatullah alayhim ak ñi ak ñoom dañu neen loo do do waaw dañ koy mbugale lool kay waaw yéeféer bu julli jot te julliwul bu yawmal qiyaamee des na ko mbugal le fait que julliwul woon en plus le fait mu weddi woon yàlla waaw hanafiya yi nag dañ ne non weddi yàlla gi kese la kenn du leen topp di leen laaj ci wàllu Euh, euh, voilà lu tax wooruñ ba woor jotee ak bañ jotee no ndax ñoom de toute façon li am li tax loolu mën a wér muy euh, gëm yàlla ñoom amuñu ko lool nag lañ leen di mugale ñeeni mukk waaw toxoon nañ la waxu jumhur bi moo gën a dëgër ndax maa salakakum fii saqar yéefér yi buñ leen laajee yawmal qiyaam ne leen lu leen dugal biir sa saqar ñu ne qaalu lam nakum minal musallin bokku ñoon suñuy julli te julli moom ci furu sharia yi la bokk waaw ngëm yàlla mooy ponk bi ak yonentam yeeg yooyu moom comme nee na nag man bokk bokkuma woon lan moo tax nga nekk ci safar ci safara si mu ne nekk moo ñuy julli kon loolu daa fekk ne kon dañ leen di jàppe loolu buñ leen ko loon jàppe kon doonu loon wax loolu kon léegi kon wax ji kon mooy ginnaaw kon bi nga leeralee lii yow lool loolu mooy li gën a dëgër ma ne la insha allahu taala léegi nag mu des <laughs> waaw kon mooy kon possibilité jël loo xam ne comme sooy yónni ko nga xam ne dafa xaraam ci góoru jullit ñi di ko yónni di ko jox kado ab yéefér bu góor waaw ñu ne la waaw al imaamu Nawawi ne waaw loolu dafa mën a nekk li annaha la tata'ayyaru lubsuhum waaw kenn waxu li lubsuhum kenn kenn waxul ne dañ ko ko yónnee mooy waa ji na ko sol waaw mu ne waqad yatawahhamu mutawahhimun anna fihi dalilan ala anna rijal al kuffar yajuzu lahum lubs al harir <laughs> waaw wa hada wahmun batil la al imam an-Nawawi al minhaj mu ne lii nag aji def defle mën naa def defle jàpp ne lii Seydina Omar def daal di jël yére bii koy ren saa salaam may yónni ko benn frère boo xam ne yaay lañ bokkoon am na ñu ne yaay lañ bokkoon bu nekk Makka nekk mushrik mu yónnee ko lii nii nga xam ne mooy sooy ji lool ak aji def def le mën naa def def le ne ah kon lool mooy wane ne kon yéeféer góoru yéeféer yi man nañoo sol sooy mu ne loolu def def le neen la <laughs> parce que affaire bi yëpp loolu la mooy lépp lu xaraam góorub jullit daa xaraam góorub góor góorub yéeféer loolu mooy wax par exemple naan sa angara xam nga daa xaraam ci góor ak jigéen loolu góor ak jigéenu yéeféer da daa xaraam ci ñooma mooy lan mooy bu àllaaxira jotee suñu borom dina leen buggal lu fekk ñu ko doon naan le fait que ñoom respecté wuñu la loolu loolu la yo alil kuffaaru na bi euh, euh, furu'i shari'ati am la léegi nag mu ne loolu nit mën naa def def le loolu loolu nag ak def def la goo xam ne neen la mu ne ndax hadis bi innama fihi al hadiyatu ila ka ila kaafir li ci nekk rek mooy euh, que ne possibilité rafetal possibilité jox ab yéefér lool dañ ko ciy jànge walay sa fiihi nekkul ci hadis bi al iznu lahu lubsiha nekkul ci hadis bi que ne lool day day wane ne kon euh, luy joxe ndigal permission que yéefér mën naa sol sooy mukku amu mu ne imaamu Nawawi mu ne te li koy gën a leeral waqad ba'atha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ila umara wa aliyin wa usaamata radiyallahu anhum wala yalzamu minhu ibahatu lubsiha lahu bal sarraha sallallahu alayhi wa sallam bi annahu innama ataahu li yantafi'a biha bi ghayri lubs voilà <laughs> mu ne li koy gën a wane mooy yeneen saa salam yéere boobu nga xam daa xaraam ci góor muy fooy góoru xeetam mais moom lañ nekk nii gis noo yónni na ko Seydina Omar bañ ko joxee cadeau yónni ci Seydina Ali yónni ci Seydina Usaama radiyallahu anhu est-ce que loolu day wane ne le fait que na leen ko day wane ne mën nañ koo sow mukk même bu dee ne ñoom loolu lañ jàppoon mooy ñaar ñëli Seydina Ali Seydina Usaama loolu lañ jàkkoon parce que amuñu woon xew-xewu Seydina Omar bi ñoom fekkewuñu ko woon bi mu naan yonent saa salaam waa waa yonent saa salaam doo jënd complet bii boo ko jëndoon de hii sooy bii ngir li nga xamante ne nii mooy wufuut yi délégation yeeg ajjuma yi boo ko defoon de yonent saa salaam ne eh, lii ci amul cër àllaaxira moo koy sol lool ñoom Seydina Ali fekke wuñ ko sinon buñ ko fekke woon ñoom du ñu fekke lool ba pare yoneen saa jox leen lool ñu koy sol moo tax Seydina Omar mi ko fekke woon moom bañ ko ko joxee dafa daw si ñëw ci yoneen saa ngir wane ne mais yoneen saa salaam yow lii liñ ci wax yëpp nga ma koy jox mu ne ko joxuma la ko ngir loolu voilà kon nag mu ngi loolu ngir nga solal ko keneen wala nga daldi ci jariñoo kon loolu leer na léegi nag ginnaaw loolu ginnaaw loolu gi ginnaaw loolu nag ñu war a ñëw ci leneen mooy kon mu leer mooy kon yoneen saa jox na ko Seyna Ali jox na ko Seyna Usaama jox na Seyna Omar radiyallahu anhu te joxu leen ko kënee ngir ñu sol ko kon nag naka noonu rek la ñu naan Seyna Omar dara la ko yónniwul euh, mbokkam moomee nekk euh, Makka mushrik bi ngir mu sol ko jeex na xam na ne alaana daa xam ne borom aajo la soxna la euh, te bu ko yóbboo makka man na koo jaay am ci loo xamante ne dina ci mën a jariñoo kon lu yeneen saa saa wax li tusiba minha dama la koo jox ngir nga mën ci amee dara kon nag mu ngi noonee loolu mooy li nga xam ne mooy dëgg voilà <laughs> waaw moo tax mu ne li gën a dëgër wal mazhabu sahih alladhi alayhi muhaqqiqun wal aktharun anna al kuffara mukhatabuna bi furu' ash-shar fa yahrumu alayhim alxariru kama yahrumu ala almuslimin wallahu a'lam mooy li wax sànq njëkke ko mooy ne li mazhab bi nga xam ne mooy dëgg te mooy li gën a dëgër allah te wax nañ la ñi nga xam ne ñoo ko al que ne mooy ñi xuutal mbir it ah jamaahir mooy ak ñëpp que ne yéeféer yi dees na leen laaj ci furu' sharia dees na leen ko laaj yawmal qiyaam de lu tax taxawuñ ko woon lépp lu xaraam ci jullit lu tax yow nga ko doon def yow yéeféer bi dees na la ko laaj wala ya xam ne daa daga ko waroon a comme jullee ki woor defoo ko dees na la ci laaj yawmal qiyaam moom yéeféer bi kon hadis bi euh, loolu lu am am solo la waaye tamit dañ ciy gis ne al jazaa'u min jinsil amal comme niñ gisoon fee euh, mooy nit ki façon li nga def rek lañ lay fay yow dangaa ñëw di jalgati yàlla ne bul sol ci lan nañu yeneen sal sala digal boobu euh, sol xariir ah laa yalbaso laa talbasul xariir ci xadiis Seydina Omar bi njëkkoon a gis jotaay bi ñu génn fa inna man labisa fi dunya lam yalbasu fil axira bu leen sol sooy ah soit ndax ku ko sol fii ci àddina doo ko sol alaaxira nga ñëw di ko sol léegi nag bu boobaa ñu xañ la ko loolu yi dañ ciy jàng ni nit ki lañ ko tere ah man istaajala shay'a qabla awaanihi uqiba bi xirmaani loolu dañ ko ci jàngal règle boobu borom xam-xam yi di wax képp koo xam ne dafa anticiper mbir laata muy xew waaw yow dañ lay dañ lay dañ la punir le ñu xañ la ko mooy yow jullit nga nekk ci àddina bi insha allahu taala jaamul yàlla boo génnee àddina yàlla daal di lay fay aljana yóbbu la aljana yu kawe ya non seulement yóbbu la ca aljana yu kawe ya waaye daal di lay faye nga fay sol ay yére yoo xam ne comme sooy yu rafet léegi nag yow xéewal boo nga xam ne yàlla da leen koo dénk dañu ko dencal wala euh, ñun way ngëm yàlla yi ngir àjjana ngir alaaxira bu ñu ko anticiper njëkki ko ah ngir gaaw koo jël ah bëgg jee gaaw a jot fii ci àddina bi ah borom bi bu ñu ko fayee dañu koy xañ yawmal qiyaam waaw lañ lay bugale daal di la koy xañ waaw wal iyaazu billaah waaw loolu mooy misaalam waa ji nga xam ne ci wàllu miraas dañuy gis ahkaamul mawaris <laughs> ñu si ak yi waxoon nañ loolu waa ji ne man daal saa baay mi moo ma teree teen bu ruux gi drat rek may teen <laughs> ndax baayam milliardaire la borom alal la millionnaire la en u en dollar US way ma nekk ndar gii ma ndakaaru waa bawol gii sa saa baay man dong la am man dong koy donn laa wax maa ngi nii di xooslu mu ngi fee nekk ci alalam ji rek <laughs> paa bi daal mel ni bés bu yàllay def muy gën a am santé rek mbokkam yëpp ñi mu maaseel yëpp rob na leen mais moom ba léegi daa mel ni tey li gën a dëgër quoi eh. paa bi dangay ngay waaru quoi fii mu ne sama projet yi tedd yi ak yi ma am naa ko sama bopp bi nga xam ne il ma jot ci miraas mi rek mooy man samay affaire baax na quoi paa bee ma ko xañ quoi doo bàyyi lu amul paa bee la ko xaj ah te waaye fan fan lañ bind nag eh, nit ki tout le temps mooy njëkk bàyyi jee koy njëkk a faatu waxoon nañ la Seydina al Abbas ibn Abdul Muttalib al Fadl ibn Abbas magu Seydina Abdallah ibn Abbas moo ko njëkk a génn àddina <laughs> ah te loolu dafa bari ku dund gis ko waaw léegi yow nga jàpp ne léegi ah yow sa bàyyi daal moo loolu njëkk a faatu koo doo bàyyi wax lu amul <laughs> ah, <laughs> ah léegi. léegi nag waa ji yemul ci lool rek mu ne bon léegi bon paa bi daal mu toog ay cinq ans paa bi di gën am santé quoi sa waay wayow ba pare mu xër ci wayow way paa bi paa bi sa waay après mu gis ay bandits quoi waaw benn groupe de de bandits tueurs à gage ne leen boo xam nga nan lay demee bon xool leen euh, gis ngeen euh, waa ji du leen wax sax maay saa baay saa baay la quoi ngir <laughs> neneen pas diwan ah, waaw kay moom laa bëgg xoolal ngeen éliminer ma ko quoi bu ngeen ma ko éliminer nag semaine bi ci tegu ah semaine bi ci tegu yéen ñaar ñi yow di nga am cinq millions kii dina am cinq millions kay ni ah kay bandi la yoo xam dañuy xoos lu di jaay drogue ci koñ bi quoi léeg-léeg ñu am léeg-léeg du ñu am tos <laughs> waa ji wax leen lool waaw mooy diw photo ma ngi waaw fële la dëkk te heure yii waaw am na heure yoo xam ne ci lay génn di kii gaa yi wax ayo bandi yi daal di koy faat waaw bandi yi ci gàttal daal di koy faat léegi gaa yi ne bon ñëw di ko di ko jaale baayam oh non oh, on a on triste nouvelle oh. ci rajo bi sax lañ ko dégg ne un un un riche ah riche commerçant wala un riche nangam a été euh, assassiné quoi a été mortellement atteint par des deux deux deux agresseurs ndeke bi ñu xoolee ndeke sa baay la quoi ñu ngi lay jaalee ma yal na yàlla may la xolu muñ quoi ah di ko jaalee que di yërëm di ko yërëm di kii. sawaay di bënn bët yi di jaay euh, larme de crocodile yooyu <laughs> waaw larme kaymaa yooyu lu génn ko nag di jooy jooylu ndéggatee yoo oh, sawaay moom mii mooy le commanditaire moo digal bandi yi ñu rey bàyyi ji ndég mën jot alal ji léegi nag bon gars bi comme que faat nañ gars yi ne bon léegi alal ji euh, waaw euh, bon ah moom rek a fi nekk amul kenn ko doon moom benn fils unique la woon mbokkam yëpp faatu nañu moom kese fi ne woon voilà yaa amatu fi woon nday amatu fi woon bàyyi góor gi nangam ak nangam waaw léegi ñu jox la ko ñu ne dañ la koy jox entre temps réew mu jaar yoon du ñu bàyyi crime yu mel noonu di sedd ñu def <laughs> enquête gaa yi def l'enquête police yi ba ni nga xam ne gars yi amuñu il n'avait pas de chance parce que boo rayee bakkan boo fekkee ne bakkan moos yow noonu la woyofe ndekete yoo amoon nay caméra de vidéo surveillance quoi gars yi ñu xàmmee leen ndax ay amateur la woon ci wàllu rey jaaykatu drogue la ñu woon dañu cinq millions lañ leen tiital rek ñu ràngoo ko ah jëluñu woon seeni matuwaay ba bàyyi fay trace wala ñu gis leen ci vidéo surveillance yi daal di leen xàmmee ñu jàpp leen indi di leen enquête di leen enquête ba gars yi mu ne diw moo ñu ko digal gaa yi sax xamuñu woon de baayam la gaa yi ne noo diw moo ñu digal ah away ah police yi jël lépp ñu def enquête bi laaj laaj leeg leeg gis gaa yi wax ne heureusement ñun bi ñuy wax ak moom dañ ko enregistré enregistrement yaa ngi mu ngi nii déglul tegal ko police yi kenn kenn non caméra woon naa ko man dama ko caméra caméra cachée laa defoon ñu wane caméra cachée bi gis waa gi muy wax ak ñoom ak yépp mu leer après gars dañuy arrêté miraas la même bu dee joxoon nañ ko après ñu woo ko moom waaw laaj ko mel ni xamuñ li xew nga ko waa ñu ngi lay jaale góor gi police yi def rek xam nga ñu muus <laughs> mooy méthode d'enquête la yooyu jàng too ñëw rek ci saase ci saase nga tëb rek joxe mbir mi du du du da ngay jóg rek après nga ne waa ji affaire bi lii la non jaar ba muy gàttal daal ñu xamal ko ne ah yow ndekete góor gi yow euh, du gaa yi gaa yi ko faat xamoo leen ñuy kii ba gaa yi won ko lépp nag mu mujj avoué quoi ah. waa ay léwén man la woon waa bu boobaa léegi miraas mi mu amoon milliards yi nga xam ne moom moo ko waroon donn lu muy demee mais dañ ko koy xañ dootu ko donn loolu mooy reglu dañ koy nangu lépp bu doon jotoon nañ ko ko ci jox bu dee joxuñ ko woon a jox kenn du ko jox dara këru paa magasin paa beeg lépp c'est à waa ji ñàkk na doo fi am dara même bu dee moom mooy doomam bu fi ne parce que man istajala la qabla awanihi ku xëccoo ku njëkkante benn mbir laata muy xew nga daal di koy anticiper uqiba des nañ la mbugale daal di la koy xañ waaw kon nag ci wàllu sooy bi noonu la borom bi jental nañu ko ëllëg de waaw nañu muñ waaw waaw jàpp ci yu baax yi nga xamante nii moom lañu ñu fi defal at-tayyibaat bàyyi ko te yàlla tax alhamdulilah bu ñu fa demee mu daal di ñu koy ràng aliyahum thiyaabu sundusin xudrin wastabaq Allah kon nag mu ngi noonu kon yal nañu borom bi may daal ñi nga xam ne boole ñi nga xam ne ñooy dégg njàngale ñu ne saa sonn di ko doxe waaw ak loo miin miin miin bu dee xamoo ko woon nga xam ko léegi di yoon sol sooy rek ñu xam ko léegi nag ah bu ko solati de naan noo man c'est que chemise bu rafet laa ci am bu bleu boo xam ne bii way yow benn bu marron boo xam ne fu ma ko mas a tege day briller quoi ñu ne la ah maa dégg nga njàngale mi leen saa saa wala déet innama yalbasu alxarira man la xalaqa lahu fi l axira waaw dëgg dëgg kii sol sooy de mooy ki nga xam ne amul benn cër yawmal qiyaama kon nag loolu lu amaam solo la kon ci kaw noonu walillahi alhamdu wal minna ñu yem noonu ci jotaay bii di ñëw ñu daal di àggale jël xadis bi nga xam ne moo ci tegu muy xadis numéro huit cent six di xadis Seydina Anas boobu nag mook xadis yi ñuy génn ah ñoo niroo bu boobaa nag duñu ci taxaw yenn taxaw yi comme fii ni ñu ci yàgge tuuti inshaa Allahu taala wallahu taala